ci suñu jataay bii ñi génn bi àwnillaahi wa fadlihi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci firi bo ci aayaat nekk ci gazwatu Tabuuk tey nettali li nga xam ne mooy suuratu Tawba di nettali gazwatu Tabuuk amoon ci juróom-ñeenteelu at mi ci gàddaayu alayhi salaatu wassalaam tey leeral li nga xamante ne moom la almunaafiquuna alkibaar daldi wane keroog ci li nga xam ne mooy seen jikko yi ak ñàkka dem jeeg yi nga xam ne moom seen venin yiñ doon def ak virus yi nga xam ne moom lañ doon jéem a dugal ci biir julli ñeeg nit ñi ngir ñu bañ a dem ànd ak alayhi salaatu ngir xare ñi nga xam ne mooy romain byzantin yi di Qaysar di Hiraqlu loolu ñu ngi ci woon ñu ngi baag si woon nañ ci jotaay bi weesu ñu ngi àggoon fi nga xamante ne nii moom la suñu boroom subhaanahu wa taala di wax naan kom kanaafiq yi ñoom demuñu woon muy aaya 83 bi foofu lañu yemoon baada a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim bismillah mu baada a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim mu ne fa in rajacaka allahu ila taifatin minhum fasta'danuuka lilxuruuji faqul lan taxrujuu maci abada walan tuqaatiluu maci caduwa innakum raditum bilqucuudi awwala marratin faqcuduu maal xaalifiin suñu boroom ne woon fa in rajacaka allah bu la suñu boroom subxaanahu wa tacaala delloowee yow yeneen bi alayhi salaatu wassalaam boo jógee ci ghazwatu Tabuk boo delloo ilal madina fekk fa leen ci ñoom ci naafiq boo delloo ci benn kuréel benn mbooloo ci naafiq nga dem ñu daldi lay ñaan digal ngir génn ak yow ci beneen foo war a dem beneen expédition la beneen xare wala leneen boo xamante ne moom nga bëgg a sumb buñ la ñaanee digal ngir génn fa qul leen lan taxruju ma'iya du ngeen génn ak man abadan ba faw walan tuqaatilu ma'iya aduwa te du ngeen ànd ak man di xareek benn sama benn noon innakum ndax yéen dëgg-dëgg yéen raditum dangeen a gërëmoon bil qu'uudi ci dëju ci toog fii bañ a dem awwala marra cëj la jiit bu njëkk ba cëj bu njëkk faq'udu kon nag dëju leen ma'al xaalifiina ànd ñi nga xam ne demuñu demuñu woon suñu boroom nag foofu lañ yemoon nga xam ne ci tego di aaya bi nga xam ne mooy aaya 84 moom lañ waroon a tàmbalee mooy fi nga xamante ne ci lay tere alayhi salaatu wassalaam mu jullee ñi nga xam ne mooy naafiq kenn ci ñoom mooy fi nga xam ne moom lay wax subhaanahu wa ta'ala mu ne walaa tusalli ala ahadin minhum maata abada wala taqum ala qabrihi innahum kafaruu billahi wa rasulihi wa maatu wa hum faasiquun suñu boroom subhaanahu wa taala aaya bii mu ngi wàcc comme ni nga xam ne noonu lañ ko soloowe ci sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu wa ardaah nga xamante ne nii moom <clears throat> sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu comme ni ko imaam ibn Abbaas <clears throat> radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma daldi jëlee ci sayyidina Umar ibn al-Khattab mu ne moom moom sayyidina Umar moo nettali ne lii nii keroog la wàcc mooy sababu nuzul bi moom sayyidina Umar radiyallahu anhu mu ne imaam ibn Abbaas mu ne man dégg naa sami'tu Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu te loolu ki ko solo mooy al imaam ibn Isxaaq rahmatullahi alayhi mu ne xaddatani zuhri bi sanadin saxiix mu ne xaddatani zuhri mu ne xaddatani nettalinama zuhri di muhammad ibn shihaab ibn muslim zuhri abu bakr zuhri rahmatullahi alayhi mu ne mooma nettaliman imaam ibn isxaaq an ubaydillah ibn abdillah mu jële ci ubaydillah di doomi abdillah moom mu jële ci an ibn abbaasin mu jële ci mawlaana ibn abbaas radiyallahu anhuma annahu qaala mu ne sami'tu umar ibn al-xattaab sayyidina umar sayyidina wa mawlaana ibn abbaas mu ne dégg naa umar ibn al-xattaab radiyallahu anil jamii' yaquulu mu naan lamma tuwuffiya abdullahi ibn ubay da'aa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam lamma tuufi Abdullahi Abdullahi <coughs> lamma tuufi Abdullahi ibn Ubay da'aa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam li salaati alayhi ay ibnuhu fa qaama ilayhi falamma waqafa alayhi yuriidu salaata tahawwaltu hattaa qumtu fi sadrihi faqultu yaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam alaa aduwwillahi Abdillahi ibn Umayya Ubay alqaa'ili yawma kada kada wa kada yu'addidu ayyaamahu qaala wa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yatabassam hattaa idaa akthartu alayhi qaala axir annii yaa Umar innii xuyyirtu faxtartu qad qiila lii istaghfir lahum aw laa tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'iina marratan falan yaghfira Allahu lahum law a'lamu anni in zidtu ala sab'iina ghufira lahu la zidtu xamsa ila aaxiri al-hadiis sayyidunaa Umar ibn al-Khattaab waaye xadiis bi am na imaamu Buxaari ak imaamu Muslim ibn al-Hajjaaj ku nekk am na loo xamante ne solo nga ko ci faatu ki nga xam ne ma Abdallah ibnu Ubay ibn Salul ji jamono jii nii ci xew-xew bi waaye dañuy tuddoon nekk talib imaam ibn Isxaaq bii rek muy ci riwaaya bii nga xam ne bi sanadin saxiix ndax waxoon nañ la ci jataay bi weesu ne duñu dugg ci jataay bi ci détails yi inchaa allah ndax am naw am naw am na paar am na lu ñu ko cëral ci waxtaan wi ginnaaw bu nga xamante ne ci lañuy pare lii nii ghazwatu Tabuk pare nañu ko bu ñu paree ci firi sa lii nii ci aaya yi ci sooratu tawba inchaa allahu taala ci xew-xew yi nga xam ne ñoo xew ci neuvième année bi avant fin wu neuvième année bi li des ci xew-xew yi dinañu ko tudd te bokk na ci xew-xew yooyu faatoog rasul munafiqin di di faatug boppu naafiqi di seen jiit di Abdallah ibn Ubay ibn Salul moom mi nga xamante ne moo doon président naafiqi bi madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam <coughs> kon dinañ ci ñëw ci guddal kon nag kon buñ jëlaatee li nga xam ne moom la al imaam ibn isxaaq kon jële ci imaam zuhri mu jële ko ci ubaydillah ibn abdillah moom mu jële ko ci abdallah ibn mas'ud moom si Abdullah ibn Abbas afwan moom mu jële ko mu ne dégg naa Umar ibn al-Khattab mu ne mu ne lamma tuufi Abdullah ibn Ubay mu ne moom sayyiduna bi nga xamante ne nii ci la génn àddina Abdullah ibn Ubay muy di doomi Ubay ibn Salul moom doomam dafa ñëwal dikkal Yonent bi alayhi salaatu wassalaam ngir mu daal di koy jullee loolu am na yeneen riwaaya yoo xam ne dañ ni njëkk ba mu feeba feebar bi mettee doom ji dafa ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ngir mu jox ko yéeréem bi nga xam ne moom la sol yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di koy jox après mu ñëwaat ne ko moom de génn na àddina nag dama bëggoon nga ñëw julli ko jullee ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu nag la sayyiduna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu di nettali nii mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam daldi jóg ngir di def loolu li nga xam ne moom la doom ji sàkku ci moom mu ne fa walla fa lamma waqafa alayhi yuriidu salaa bi nga xam ne nag ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam taxaw bëgg koo jullee mu ne moom sayyiduna Omar ma daal di ñëw taxawaltu hatta qumtu fi sadri ma daal di ñëw daal di ñëw taxaw ci digganteem ak gi nga xam ne mooy mooy mooy néew bi mooy ba taxaw ci côté dënnu kii bi fa qultu ma ne ko yaa rasulallah ma ne ko e yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ala aduwillahi abdillahi ibnu ubay ndax ci kaw abdallah ibnu ubay mii mi nga xam ne noonu yàlla bu mag la ndax moom ngay jullee alqaa'ili bu xanaa dangaa fàtteew yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom mi nga xam ne moo wax yawma kada bis sàngam kada wa kada mo waxoon lii waxoon lii di ko limal wa yu'addidu ayyaama moom sayyiduna Umar <coughs> al-Faaruq radiyallahu ta'ala anhu di limal li nga xamante ne mooy kàccoorte yi Abdullah ibn Ubay daal di woon masa def ci ci ci ci dundu yonent bi alayhi salaatu wassalaam naan ko ndax dangaa fàtti ne bi sàngam moo waxoon lii moo waxoon lii lépp di caay-caay di kufru leer qaala nee moom sayyiduna Umar radiyallahu anhu mu ne bi may wax loolu yonent bi alayhi salaatu wassalaam di muuñ nee na hatta idha akthartu alayhi nee na nag bi mu ëppalee nag ci moom continuer di wax di wax di wax rek qaala mu ne ma axir anni ya Umar mu ne ma waa yow léegi Umar puusal puusal ma jullee ko ndax kat inni xayyart xuyirt faxtart ndax man kat sama boroom subhaanahu wa taala daf maa tànn loo man nag ma daal di tànn mooy nan mu ne ko qad qiila lii mu ne ko sayyidina Umar xanaa xamoo ne sama boroom subhaanahu wa taala fi ma tànn lee mooy aaya bi ne woon ci kaw te di aaya quatre-vingt ci suuratu tawba ba léegi dane ma istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'iina marratan falan yaghfir allahu lahum sama boroom dane ma istaghfir lahum ñaanal leen jéggal ñoom ñoom naafiq yi aw la tastaghfir lahum wala ngeen bañ leen a ñaanal jéggal in tastaghfir lahum sab'iina marratan boo leen jéggale <clears throat> boo leen ñaane leen jéggal te euh, soixante-dix fois yi falan yaghfir allahu lahum buur yàlla du leen du leen du leen ñaa du leen jéggal yonente bi alayhi salaatu wassalaam nag fële la ci yam ak sayyidina Umar na ko nag man xat xii man dañ maa inni xuyyir faxtart ne ma man de dañ maa tànn loo ma daldi tànn ndax suñu boroom moo ma tànn loo ci wax jim ne istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'iina marratan falan yaghfir allahu lahum ne moom soon nag mooy moom li nga xam ne moom la ci jàpp mooy istaghfir lahum mooy sama boroom daf ne ma may jéggalul leen wala ma bañ leen a jéggal nee na sax bu ma leen jéggalee soixante di fois yi du ma leen duñu ma leen jéggal waaye law aalamu yow Umar ibn al yégal ne man sallallahu alayhi wa sallam law aalamu bu doon ne xam naa annii kana man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam in zidtu ala sab'ina ghufira lahu la zid bu ma xamoon ne bu ñu bu ma yokkee ci soixante-dix yim ne boobu soixante-dix fois yi mu ne bu ma jéggaloolu tol noonu du ko nangu du leen di leen jéggal bu ma xamoon ne bu ma ci yokkee soixante-onze moom mu daal di leen di jéggal konoon dinaa ko def qaala sayyiduna Umar ne loolu de la ma yonent bi alayhi salaatu wassalaam tontu summa salla alayhi ginnaaw gi mu daal di julli ci Abdallah ibn Ubay wa masha ma'ahu nee na mu daal di dox mooy bi nga xamante ne nii mooy mu jullee ko dox ñu yóbbu ko daal di koy bañ fay nenc mu ne waqaama ala qabri ala qabri hatta furiga minhu nee na mu daal di topp néew bi ba ni ñu ko xam ne ñoon lañ koy gasale ba bàmmeel ba daal di koy suul ba pare cee mbiram sayyiduna Umar radiyallahu anhu mu ne après nag ma xalaataat nag ci action bi ma def fa ajibam fa ajabun lii wajuraati wajuraati ala rasulillah waay waay après nag ma ne ah man nag li ma def mel népp de man de yéemu naa ci li nga xam nag sama ñeme li ma def yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ngi jóg di jullee nit manaan ko héebu manaan ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam ah lu tax ngay jullee kii xanaa danga fàtte ni kii mooy aduwullah mooy noonu yàlla bi Abdullah ibn Ubay mi nga xamante ne bés sàngam wax na lii wax na lii lépp di caay-caay ah man de Omar li ma def ah lii nii yéeme na de waaye waaye ma xalaataat ci li nga xamante ne nii mooy da koo defoon ngir lan meral yàlla alayhi salaatu wassalaam ndax dafa fàttaliku noonu yàlla bii nga xam ne moo génn àddina nii ay way kii yàgg naa dox ci yàq li nga xam ne mooy deru yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak deru lislaam ak li nga xamante ne mooy jullit ñi kon ana naka la ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam di jullee lool de moo ko puuse woon ngir lan meral ghadaban lillahi wa li rasulihi ngir meral suñu boroom subhaanahu wa ta'ala ak ndawam bi looloo tax mu taxawoon wax loolu alayhi salaatu wassalaam après mu ne amande ah, yéemu naa ci lii nag sama audace bi ma def nii waaye allahu wa rasuluhu alam mu ne waaye daal man allahu daal buur yàlla wa rasuluhu ak ndawam alam ñoo ñi gën a xam ma bàyyee wat kon mbir yépp ci seen loxo qaala naam sayyidina Umar nee na fa wallahi maa ngi waat ci yàlla maa kaana illaa yasiira mu ne tuuti rek laa toog hatta nazalat haataani laayataan ba ni nga xamante ne ñaari aaya yi ñoon lañ wàcce mooy aaya mu mooy aaya yi ñu suñu boroom subhaanahu wa ta'ala ne ci suuratu tawba aaya 84 ak 85 <coughs> aaya 84 mu ne mu ne walaa tusalli ala ahadin minhum maata abada walaa taqum ala qabrihi innahum kafaruu billahi wa rasuulihi wa maatuu wa hum faasiquun moom suñu boroom subhaanahu wa taala daal di wàcce lii nee man daal naka laa toog rek suñu boroom subhaanahu wa taala wàcce aaya yi walaa tusallita bul julli ala ahadin ci kenn minhum ci ñoom maata abada mooy ne bul julleeti mukk mukk mukk ci naafiq boo xamante ne nii faatu kenn ci naafiq yi à partir de tey yow alayhi salaatu wassalaam suñu boroom ne ko bul ti ci ñoom jamais jamais jamais bul ti kenn ku ci faatu bu ko julleeti de wala taqum ala qabri waxuma la bu ko jullee rek même boobu boo ko julleewul bul taxaw fa bàmmeelam mooy bu ñu koy suul bu fa ne te même après bu fa nem de innahum ndax gaayooyu nga doon jullee ak ñi mel ni ñoom muy Abdallah ibn Ubay ak peeram yeeg claasam yi kafaroo dañoo weddi billaahi ci buur yàlla subhaanahu wa wa rasuulihi ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam wa ñu faatu wa faasiquun ñu nekk ay kàccoor ñoo xamante ne dañoo génn ci diine ji bu yàgg kon nag sayyiduna Umar radiyallahu ta'ala anhu mu ne lii la suñu boroom daal di wàcce keroog mu ne famaa salla rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba'dahu ala munaafiq mu ne ginnaaw lii nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam masu julleewatul benn naafiq boo xam ne génn na àddina wala qaama ala qabri ta taxawul ca qabrom hatta qabadahu allahu azza wa jalla ba ni nga xam ne noonu la ko suñu boroom subhaanahu wa taala di jële moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon lii nii dafa bokk ci li nga xamante ne nii <coughs> moo yi nga xam ne mooy alquraan da ci ñëw dëppook sayyiduna Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu amoon na ci aayatul xijaab bi nga xamante ne ci la doon wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam naan ko ihjib nisaak naan ko yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam muural sa jigéen ñi fexeel ñuy muuru ndax kat ndax innama yadxulu alayka al baar wal faajir ndax yow kat kilifa nga te yow yaay kilifaay kilifa yi te sa kër nag moom ku baax dina fi dugg waaye it ku bon dina fi dugg rek mooy ñi nga xamante ne seen intention baax na am na ñoo xamante ne ñooy ñooñu moom seen intention baaxul xanaa loolu day niroog li nga xam ne moom la wolof yi di wax naan ñii gàmmoog ñii raas déemeemuñu mooy sa kër yow alayhi salaatu wassalaam bu doon expression wolof boobu mooy am na ñuy gàmmuñu fii ñëw waaye am na ñoo xam ne gàmmu taxu leen fee ñëw dañuy raas dem mooy ne gaa yooyu seen seen seen yéene baaxul de bu ñu fi ñëwee xool awra moo leen fi indi xool sa soxna yeeg yooyu leen fi indi kon nag yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di leen digal waaye ñu muuru mais yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne man awma ci ndigal mooy sama boroom subhaanahu wa ta'ala joxuma ci benn ndigal ba ni nga xamante ne nii ci la ëppale moom yoneen moom sayyidina Umar di ëpp di ko wax lu bari di ko wax ba sayyidatuna Sawda binti Zam'a nga xam ne dafa xawoon am yaram doon génn temps yooyu toilette di ca buti ca be ca àll ba la woon te jamono yooyu bar guddi lañ doon génn sayyiduna Umar radiyallahu taala anhu benn bés mu gis yaay Sawda di dem fekk mu toog ci mbooloom sahaaba yi sayyidatuna Sawda binti Zam'a radiyallahu taala anha génn ngir dem faji aajo doomu aadama sayyiduna Umar ne ko hee xammee nañ la yaa Sawda mooy loolu ba suñu boroom di wàcc aayab xijaab mooy muy aaya bi nga xam ne moo jëm ci muuraay kon loolu daal gisoon nañu ko nga xamante ne nii <coughs> moobu alquran ñëw dëppoo faak sayyiduna Umar ibn alxataabi radiallahu taala anhu wa ardah waaye it bokk na ci lii it li nga xamante ne nii ci maqaamu ibrahim bi nga xamante ne ci la doon wax yonente bi alayhi salaatu wassalaam waaye ay bu ñu jàppe woon maqaamu ibrahima alayhi salaatu wassalaam musalla def ko li nga xam ne mooy jullikaay suñu borom subhaanahu wa ta'ala wàcc alquran ne fat wattaxidu min maqaami ibrahima musalla ne jàppeleen bi nga xam ne mooy maqaamu ibrahim nekk ci kanamu ka alkaabatul musharrafa foofu noonu nga xam ne nit ki bu tawaafee fa lay julli ñaari rakkaay tawaaf foofale nga xamante ne mooy foofale suñu borom ci laat wàccee ne ay wa dee ko julli bu ngeen tawaafatee ba pare dee julli fa maqaamu sayyidina Ibrahim ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam jàppee ko jullikaay kon loolu mu bokk ci nga xamante ne alquraan dafa ñëw dëppoo ceeg moom bokk na ci fii nii ñu gis ci lii mu wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci munaafiquuna yi ne moom nag ah naafiq ay way yonent bi alayhi salaatu wassalaam ana naka ngay jullee ci ki nga xam ne mooy Abdallah ibn Ubay ibn Salul alayhi min Allah ma yasahiqu xanaa dangaa fàtte ne bi sàngam mooy mooy waxoon lii waxoon lii waxoon lii ci caay-caay ak mbon ak yàq der ak li nga xamante ne noon la ma sa taxaw ci yàq sa der ak yàq li nga xamante ne nii mooy sa digganteeg sa soxna yi kon yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam ana dangaa fàtte Abdallah ibn Ubay ibn Salul mii li mu jëfoon waaye yonent bi alayhi salaatu wassalaam mi nga xamante ne nii suñu boroom subhaanahu wa ta'ala daf ko lil aalamiin moom malgré ñooñu doonu leen woon jàppal loolu moom de nee bu ma xamoon ne bu ma defoon soixante di fois la sama boroom ne bu ma leen ko ñaanalee njéggal de du ma leen du leen baal bu ma xamoon ne bu leen yokk bu ma ci yokkee soixante-onze wala jëm kaw dina leen jéggal konoon te kon ma daal di koy def waaye alquran ñëw ànd ak sayyiduna Umar boo gisee nag lool mën a nekk mooy sayyiduna Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda loolu lépp ci yonente bi alayhi salatu bi alayhi salaatu wasalaam la ko jële ndax moom dafa bokk ci muhaddasuun comme li yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne inna kaana mimman kaana mimman kaana mimman kaana qablakum muhaddasuun innahu kaana mimman kaana qablakum muhaddasuun mu ne amoon nañu leen jiitu woon ñoo xamante ne nii suñu boroom da leen di yenk wal ay façon wi xam-xam ñuy nande ñuy naane ci géeju boroom bi subhaanahu wa ta'ala ñoo xamante ne nii daanaka ñoom du mais yonent ñooñu mu ne du ñuy yonent de waaye daanaka fa yonent ya naane suñu boroom subhaanahu wa taala daf leen fay may ñuy naan loolu nag moo tax ñoom ñuy mën a di gis yoo xamante ne nii di ko wax ba pare alquranu rabbul alamin daal di ñëw ànd dëppook ñoom li nga xam ne moom la ñuy wax mu ne lool de amoon na ci ñu jiitoon bu doon sama xeet bii du ci am ku dul benn nit kese mooy sayyiduna Umar lay doon loolu nag tekkiwul ne moom rek a ko doon ci xeetu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax sikk nekkul ci ne xeetu yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo gën xeet yi nga xam ne ñoo fi jiitu woon comme ni suñu boroom wax ci suuratu Ali Imran kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas tamuruuna bil ma'ruufi wa tanhawna 'anil munkari wa tu'minuuna billah li nga xam ne moom la wax ne kuntum da ngeen a nekkoon xayra ummatin li nga xamante ne mooy umma mooy xeet bi nga xam ne moo gën tu'minuuna bil tu'min ta'muruuna bil ma'ruuf ngeen di digle lu baax wa tanhawna ngeen di tere anil munkari ci lu bon wa tu'minuuna ngeen ragal ngeen di gëm billaahi ci boroom bi subhaanahu wa ta'aala kon loolu kon gisoon lañ ne <coughs> kon mooy sikk ñooy xeet bi gën kon nag naka la nit di xalaatee na xeet yële ñoom li ñu am mboos ci wàllu yooyu ñoo ko ëppale xeet bi kooku xanaa xadafa xoolaatul li mu wax moo tax lépp loo dégg ñu naan nit ñu baax ñu yàgg ñi boo seetee gars yi daanaka nit yi léegi dañoo am tendance bu ñuy wax ñu baax ñu ñu ne ay jamonoy avancé yi dina Isa ak yu avant yonent bi alayhi salaatu wassalaam li ñuy wax ci yéen ñoo xam ne du ñuy yonent waaye daal di woon yéeme nit ñi jàpp ne ñooñu ñoo raw moos xeetu yonent bi alayhi salaatu salaam wala amul wala amuñu amuñu ci xeet bi mooy loolu mooy erreur la ndax ñooñu lu ñu am xeetu yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo leen koppale fuuf yonent bi alayhi salaatu wassalaam li mu bëgg a wax foofu mooy wane ne kon xeet bi ki ki ci melu loolu te mooy ki nga xam ne mooy seen représentant nekk seen jiit ci ñooñu ti muhaddasuun yi mooy sayyiduna Umar al-Faruq ibn al-Khattab al-Faruq radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah waaye sikki newul ne ilaa yawmi diin ñooñu duñu deñ di am ci xeetu yonent bi alayhi salaatu wassalaam muy nit ñoo xam ne suñu boroom subhaanahu wa ta'ala moo leen tànn daal di leen sellal daal di def seen xol yi ñoom ñuy tibbe fa nga xamante ne nii foofale la ñoo la yonent yi alayhimu salaatu wassalaam doon tibbe nga gis ne dañuy gis yoo xamante ne nii dañu koy wax même bu dee xamuñu ci atteb lislaam xamuñu ci lan aay lii nii masala bi wala yooyu lan la ci suñu boroom subhaanahu wa ta'ala atte ak yooyu yooyu buñ ne a ah, bon nag yaakaar naa ne wala boog lii nii la atte bi war a doon nga gis ne kenn bu xamee atte boobu ñëw ca gannaawam danaan ko a ah, atte bi nii de moom la alquran waxoon te nii la ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam atte woon te loolu ku mel ni imaam ibn Mas'ud ibn ummi abdir radiyallahu taala anhuma wardaahuma moom ci ñooñu la bokk te loolu mas na dal bi nga xamante ne nii ci lañ ko doon atteloo moom mu ne a ah, benn masala boo xam ne xamu ci woon dara mooy amul amu ci woon xam-xam mooy gisu ci alquran fu ko alquran traité waaye li mu jële ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom gisuloon li nga xamante ne nii fu la ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam jàngale mu ne a ah, man nag yooyu nag lii ngeen ma laaj de gisuma ci lenn loo xam ne am naa ci xam-xam waaye daal damay waxta nag dinaa fexe du ma jéng li nga xamante ne du ma jéng wëlif dëgg de ah, waaye ba après mu def ittihaad ne lii daal laa gis ne mbir mi nii la ba mu ko waxee ba pare am benn saxaabi radiyallahu taala anhu bu ñëw daal di laaj gaa yoo yoo nga xam ne ñoo amoon différence seen diggante mu ne ko ana lan la leen Abdallah atte xadiis ba mu ngi jaax saxiixayn mu ne ko lan la leen Abdallah ibn Mas'ud mi ne woon Kuufa ana nan la leen attee mu ne leen lii mu ne ñëw mu ñëw ne ko maa ngi seede ñëw ci Abdallah ibn Mas'ud moom saxaabi boobu ne ko maa ngi seede ne lii nga atte moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam àtte woon sama digganteeg man ak ay nit diw nga xam ne ba ma amee ñoom différent ci wàllu suufit nii la ko nii nga ko àttee la ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam àtte woon ci sama mbir sayyidina Abdallah ibn Mas'ud daal di kontaan bay jooy naan alhamdulillah mi nga xamante ni moo dëppale li nga xam ne mooy ijtihaadam ak àtte bi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam àtte woon te loolu sayyiduna Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu nim ci ràññeewee bari na même ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam du yéen a ngi muy peste ba nga xamante ne moo xewoon bilaadu Shaam ba nga xamante ni ci la ànd ak saxaabatul kiram ànd ak ponkali saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum ngir ñu dem Shaam bañ demee foofu ñu yëg ne peste dafa am ñu daal di ñëw naan ah mu finalement ana na la ñuy def est-ce que dañuy continuer dugg ci peste bi wala dañuy dëpp moom sayyiduna Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda mu daal di dajale al daal di leen laaj ñoom seen kàddu nekk benn mooy ay aywu man daal gis nañ ne daal ñëw nañu ba fii mooy nañ leen nañ leen dugg mu laaj waa lansaar ñu ne ko nañ leen dugg mu laaj ñi nga xam ne mooy mutallaqa yi mooy ñi nga xam ne maslamatul fath ñu ne ko mukk yow sayyiduna Umar yaa amiral mu'miniin yaa ngi nii ànd ak saxaabaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam yu mag yi nga ñëw ànd ak ñoom di dugg ak ñoom fan dëkk boo xam ne peste moo fa am est ce que imagine nga ne loolu mooy boo leen dugalee Sham nga xam ne pes dafa am ñu faatu ñoom ñëpp est ce que loolu jàpp nga ne loolu noonu la war a demee ñun daal ñu ñi nga xam ne saxaaba yi nga xam ne maslamatul fath mooy ginnaaw fath Makka lañu dugg ci l'islam ñun moom gisuñu li ñi ñu yëkk ci lislaam wax de du nii mu muhaajiruuna yi du nii suñu mbokku ansaar yi ñun li ñu gis mooy nañu ñibbi loolu daal la ñu gis sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah ne leen nag waa léegi yéen ñi man ngeen a dem après man dinaa xool ci mbir mi lan laay décider ba suba jotee sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu wa wa kaana xalifatal mu'miniin moo ne woon xalifa jullit yi mu ne nag man décidé naa ne dañuy ñibbi mooy mooy ñi nga xam ne waa maslamatul fath lay àndal mooy duma dugg ci biir peste bii nga xam ne fi Shaam fii nii ci Shaam <coughs> amul moom ci la ko sayyidina Abu Ubayda Aamir ibn al-Jarrah radiyallahu ta'ala anhu waxoon waxam ja ne ko a ah, yow ndax dangay daw yaa amiral mu'minin afaara min qadarillah min qadarillah ndax dangay daw dogalub suñu boroom subhaanahu wa taala mu ne ko ñun nag dañuy daw min dañuy daw qad min qadarillahi ila qadarillah mu ne ko aka neexoon keneen ku dul yow di Abu Ubayda waxoon wax ji waaye nag dinaa la tontu dinaa la ne mun ñun nag dañuy daw dogalub yàlla waaye bu ñu dawee dogalub yàlla it ci dogalub yàlla lañ jëm mooy bu ñu dawee dugguñu ci peste bi it fa ñu jëm li Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalus salaatu wassalaam dogalub yàlla lañu jëm kon nag sayyiduna di nga xamante ne ci la décidé loolu sayyidina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu ta'ala anhuma min doon mi anhu wa arda min doon gis ci jotaay bi weesu mi saraxe woon alal ju bari yi wala mazahul munaafiqun naafiqi daal di koy rentré ne inna inna hada in muraayi kii nekkul lu dul ngistalkat ak alalam ju bari yi moo ñëw naan day saraxe ci ghazwatu Tabuk sayyidina Abdurrahman ibn awfin daal di ñëw ko moom fekkewu ko woon xadiis bi mawlaana ibn abbaas radiyallahu anhuma moo ko nettali mu daal di ñëw fekku fa woon moom nag dafa absenté woon mu ñëw ne lan moo xew ñu ne ko ah ñun kat peste bii nii dañoo yëg ne waa Shaam di bilaadu Shaam dafa am li nga xamante ne mooy peste léegi nag ñoo gi nag loolu lañ doon laaj finalement man man amirul mu'minin di Umar radiyallahu ta'ala anhu wa ardah dama parce que boobu Seydina Umar am na lu ma fàtte dafa njëkkoon a laaj ana kan moo dégg yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu wax ci wàllu peste bu amee ci dëkk est ce que dañ fay duggam déet saxaaba ya fa newoon radiyallahu ñoom ñépp ñu ne ah ñun de dara après nak ci la ne woon kon yéen muhaajiroon mu dajale al muhaajiroon al awal al awwaluuna ñi nga xam ne ñoo njëkk a dugg ci lislaam mu daal di leen laaj seen abi mu wax li ma la wax sànq mu laaj waa lansaar ñu wax li ma la wax sànq mu laaj maslamatul fath ñu wax li ma la wax sànq mu ànd ak ñoom ci décision boobu sayyidina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu taala anhu wa arda bi mu ñëwee mu laaj mbir mi naka la demee ñu wax ko lii mu ne leen man dégg naa ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam man Abdurrahman ibn Awf mu ne bu ngeen déggee peste ci dëkk bu leen fa dugg te bu fekkee ngeen nekk ca biir dëkk ba bu leen fa di ko yóbbu feneen loolu nag sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu sant yàlla bi nga xamante ne nii noonu la dëppaaleeg ijtihaadam ak li nga xam ne moom la mujj décider mu àtte mu daldi dëppoo ak li nga xam ne moom mooy njàngaleem yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon mooy muhaddasuuna yi bari nañu te moom mooy daanaka mooy seen chef mooy sayyiduna Umar mais nag gis nga sayyiduna Umar ibn al-Khattab am na beneen affaire boo xam ne bu garaaw la ci mbiram te jara seetlu moo tax mooy gis nga dafa am loo xamante ne nii yépp boo seetloo yépp yoo xamante ne nii moom dafa doon wax comme yu mel nii naan yonent bi alayhi salaatu wassalaam lii nii tee ñu ko arrêté yonent bi alayhi salaatu wassalaam naan ko man aw ma ci ndigal ak yooyu boo seetloo même bu dee ne loo xam ne mbir la moo xam ne moo xam ne dañ koy dagalal ci yenn cadre yi yooyu boo gisee moom li tax mu doon wax loolu mooy lañ ci doon tiit ñun ñépp ñépp léegi mooy dérapage yi dafa bari léegi waxoon nañ la keroog ci exemple musique bi comme moom ni mu waxe woon moom sayyidina Umar na al-Khattab keroog bi nga xam ne feet moo xaw sayyidina Siddiq <coughs> radiyallahu ta'ala anhu daal di dugg kër yonent bi alayhi salaatu wassalaam fekk fa ay jigéen ay ay ay jaam yu tëgg mu ne am izmaaru shaytaani fii bayti rasulillah sayidina abu bakr ne am izmaaru shaytaan ndax instrument wu shaytaan laay dégg kër yonent bi alayhi salaatu wassalaam yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne dahuma ya aba ne bàyyi leen abu bakr ñoom tey bésu feet la mooy kon neewu ko déet du mizmaaru shaytaan mais mooy dañ koo cadré mooy tey feet la bay nañ leen bàyyi leen ñu def lii garaawul léegi nag bi Seydina Umar ibn al-Khattab naka la dugg si waaye jigéen ya daw ñu doon tëgg daw daal di làq lañ doon tëgg Seydina Rasulullah alayhi afdalu salaatu wassalaam ne ko inna shaytaana yaxaafuka ya ne ko yow ibn al-Khattab de shaytaane daf laa ragal moo tax bi mu la déggee kon mooy yeneen ci alayhi salaam ci boppam nee na musique bi mbiri shaytaane la waaye léegi mooy mooy parce loolu mooy affaire la boo xamante ne nii koo xamante ne ku mel ni rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bu newee jataay boo xamante ne nii lool am na fa moom yenn yi nga xam ne mooy mooy côté yu yu négatif yi ci war a génn ci yooyu yëpp moom man na koo canaliser loolu moo tax affaire bi foofu mu daldi woon man man na bàyyil noonu mais képp koo xamante ne nii te amoo secret boobu noonu buur yàlla defu ko ci yow mooy ne yow xam nga ne moo mënoo toog fu ñuy instrument mbir yi di loolu nag lu naqaree expliquer <laughs> sax mbir la moo xamante ne gaa yi nga xam ne moom ay kii lañu mooy yooyu son yooyu mooy ñoom dañu ko manul ak ñi ko mën a canaliser ñooñu bari wuñ moo tax mbir mi te loolu yonent bi alayhi salaatu wassalaam wan na ne ñu mbirum la moo xam ne dafa xaraam bi nga xamante ne ci lay wax naan dina ñëw ci sama xeet comme ni xadiis bi a ci saxiixu imaamul Buxaari alayhi ridwaanu rabbaani mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam jamono dina ñëw ci sama xeet ñoo xamante ne nii daganal li nga xamante ne mooy sàngara ak li nga xam ne mooy suwaa ak li nga xamante ne nii mooy dépravation des mœurs ci wàllu mooy mooy li ñu naan libertinage ci wàllu sëy yooyu gaa yi di ko daganal naan ak ah, gaa yi dañoo miinante rek ay xale lañu miinante rek daal di dëkk lool ana lan moo ci nekk lii nga xamante ne nii dañuy ànd nii rek lan moo ci nekk mooy ñuy daganal li nga xam ne mooy njaaloo di ko tudde yeneen façon mu ne waaye di daganal li nga xamante ne nii mooy mooy mooy instruments musicaux yi di dama daganal musique kon lépp loo xamante ne nii lu ñuy jéem a daganal la mooy mbir ma daa daganul waan waaye loolu nag boo gisee sayyidina Umar radiyallahu taala anhu doon ci wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon ci attirer surtout loolu waa ji daw mu agsi gaa yi daw ma yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di wax loolu loolu day wane ne da yow seytaane daf la ragal yam na alxataab mooy ne xamoon na ne gis nga lii bu ñu ko fi bawee ay dérapage yi dëgg lay indi taloo mooy mbir mi gis nga mooy mbir la yoo xamante ne nii dérapage lay indi de gaay ñu ci gaay yi xam da xamuñ ci na doy de de mukk mukk mooy gis nga gaay moo tax gis nga fi yenn musiciens yoo xamante ne nii wala ñuy def yu mel noonu am fëgg wala ñoo xam ne ñoom feet ba feet lañ koy def mooy tabaskeeg korite képp loolu mas nga koo gis gaa yi daanaka guddeeg fil xudu wala saali ñu ngi mballax ak a tëgg te de toute façon sax doonu loolu lool moom même jour tabaski sax dafa xaraam mi na mballaxi wa xayri yi mel ni mbalax ak ñoom yooyu moom taxul ñuy wax ak gaa yi nga xamante ne borom toqoro yeeg yi wuyiteeg gaa yooyu ñoom dañuy fontu mooy ñoom ñépp loo kullu hada haram léegi nag mooy nag affaire bi nag mooy gis nga mooy am na beneen mbir moo xam ne sayyiduna Umar ibn alxataabi radiallahu taala anhu wa ardaahu nu mu doon def la ci wàll wi mooy yaa ngi dégg bayatu ridwaan fa suñu boroom doon subhaanahu wa taala muy shajaratu bayatil ridwaan muy garab ga nga xamante ne nii ca la suñu boroom subhaanahu wa taala ne woon laqad radiyallahu anil mu'miniin laqad radiyallahu anil mu'miniina idh yubaayi'uunaka tahta shajara fa'alima allahu ma fi quluubihim ba ni muy jeexee laaya yooyu di wax ci bay'atu ridwaan mu ne woon laqad ba radiyallahu laqad dëgg-dëgg radiyallahu suñu boroom subhaanahu wa ta'aala gërëm na anil mu'miniina kontaan na ci ñoom te laq nañ ngërëmam ñi nga xamante ne ñooy wër ngëm yàlla yi nga xam ne ñoom ñoo jaayante woon taxta shajarati ca suufu garab googale garab googale nit ñi dañ ko naroon a jàpp di ko ziyaar nit ñi di ko ziyaar bi moom sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah nit ñi daal di ñëw ci ginnaaw loolu ba fi yonent bi alayhi salaatu wassalaam bàyyee ko nit ñi daal ku ñëwati foofu di jaar ca garab ga ziyaar ay yooyu ndax hee fii barke bi fi ne ndax fii kat fa la ñooñu jaayante woon fi lañ jaayante woon ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba mu yëkkati ndoxalu ndejooram ne lii mooy sayyidu lii mooy mu yëkkati càmmoñam ne lii mooy sama ndejoor sama loxo yëkkati loxo ndejooram ne haada li Usmaan daal di jaayante allahu akbar waxoon nañ la bi ñuy gis tarjamatu Usmaan sayyidina Usmaan al-mi'taa al-xaliifatu as-saalis li rasuulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ne lool mooy jaloore bu sayyiduna Usmaan bi gën a màgg boo xamante ne nii moom lañ koy tuddal mooy ne yonent loxol yeneen bi alayhi salaatu wassalaam taxawuy loxoom loolu mooy li gën rëy bu fi wax moom mooy ki nga xam ne moo jënd biiru Roma bu fi wax ne moom mujahhizu jayshil usra di ghazwatu Tabuk bi mooy ki préparé armée bi loolu lépp wallahi rëy na fa kanamu borom bi subhaanahu wa taala waaye jaloore gi gën a rëy bu sayyiduna almi'taa radiyallahu taala anhu mooy loxo yonent bi alayhi salaatu wassalaam boobale représenté woon li nga xam ne mooy loxo moom sayyidina Usmaan ndaw jaloore alayhi ridwaanu rahmaan kon nag moom mooy ja loolu gaa yi dañ doon siyaare garab googale di fa dem di fa raj-raj loo sayyidina Umar ibn al-Xattaab radiyallahu taala anhu wa ardaa daal di corlu garab gi daal di koy didd ci existence bi dind fa datt bi lool lépp ba gaa yi xamatuñu ko loolu moo tax sayyidina Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazan radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum ba mu déggee am ku naan moom de xam na fu garab ga féete mu ne ko lool de dina ma jaaxal ndax sama baay de nee ñoom ñi nga xam ne ñoo ko fekke woon sax finalement xamatuñ garab ga fa mu féete woon ndax sayyidina Umar ibn al fii mu ne ñoom ña ko fekke woon ñoo am problème ne la fii la ndax dina Omar moom moo ko cor ndax lan ndax bañ bàyyi diine joo xamante ne xamoon na ne bàyyi fa yu mel noonu ak yu mel noonu foo gis mu am ay dérapage kese fay am mooy lu ne ñu naan dañuy ziar lu naan mooy ndëgg léegi li suñu sëriñ di wax naan bu ko defee mbir yi nekk diine ziar lépp di ziar kese muy ay ay événement kese jour bu ne wala semaine bu ne ñu ne tey ñu ngi dem ziar yi fële fële fa la jaaroon nañ leen dem ziyaari fële ndax diw fële julli woon nañ leen dem ziyaari fële lépp ndax lépp nekk diine ziyaar gaa yi jàpp ne diine ji daal ziyaar kese la <laughs> loolu problème dëgg Seydina Omar ibn al-Khattab nag loolu la xamoon moo tax mu ne xaaral rek mu daal di cor garab gi daal di ko fay jële ci existence bi bañ a ko fekk woon sax mbir mi xamatuñ fu mu leen féete loolu it tawféexu suñu boroom la subhaanahu wa taala mi def affaire bi daal di leen réer ba ñoom ña ko fekk woon sax xamatuñ fan la féete mooy ne ngir bañ loolu di perpétuer kon loolu moo ñuy wan ne kon ñun yi ñu jàppe diine loolu du diine ndax bu doon diine sayyidina Umar sikk newul na fa yonent bi alayhi salaatu wassalaam toogoon doon jaayanteeg saxaabaan yi ba ñu làq ci ridwaanam mooy ngërëmu borom bi subhaanahu wa te suñu borom wax ci ñoom ne laa yadxulin naara man ba lan yalijan man baaya tahta suñu borom su yonent bi laa yadxulun naara du dugg safara baayaa jaayante na taxta shajarati ci suufu garab gi mooy kenn du jaayante fi nga xam ne mooy bayaatu ridwaan ba pare dugg safara mais kon kay xam nga ne foofu sikki newul ne moo gën a barkeel yeneen yépp yi nga xam ne moom la ñuy siyaar moo nag Seydina Omar xamoon na ne gaay gis nga buñ ko fi bàyyee diine dérapage u siyaar lay comme ñun moom wolof kenn du ñu jàngal mbir yooyu mooy gis na suñu dérapage yi ni nga péeti yooyu ba ñenn ñi dangay gis ñu fay def yoo xam ne shirk bu leer naññ looloo tax looloo taxoon bi nga xam ne ci la ñuy wax ci wàllu yi nga xam ne mooy bàmmeel yi nekk ci biir jàkke yi ñu ne woon nag mbir mi surtout waxu imaam al-Mawardi boobu il non imaam <coughs> laysa imaam al mooy imaam al waxam jooju mu waxoon ne il faut mu nekk nag loo xam ne wax jooju muy lu ñuy canaliser parce que ñun xam nañ ne ndax ñaaya waa kër yonente Yàlla Nuux ak ña nga xamante ne peuples yi amoon avant nga xamante ne bam leen di woo ñu naan ñun daal sawaay bu leen bàyyi waddan wala wala suwaa wala yaquqa wa nasra waggaa yooyu ñu doon wax wala wa qaalu laa tadarunna alihatakum wala tadarunna waddan wala suwaa wala yaguusa wa yaquusa wa nasra gaayu wa yaguusa wa nasra muy gaayooyu boroom xam-xamu tafsiir yi comme que dañu ne ay nit ñu baax lañu woon ña nga xam ne ñoo wutu woon seen ginnaaw ne woon nañ leen defaray statut bu ko defee ñu leen di fàttale bu ñu leen fàtt gisee di leen fàttale ci ji baax jëm ne woon ngir ñu mën a nekk ci liñ ne woon ñoom noonu lañu ko tàmbale woon mooy seen yéene de rafetoon na waaye maa nañ la mujj mooy gaay ñëw seen ginnaaw Iblis dafa lëbëjal seen xel yi ne leen ñii nii lañ doon jaamu loolu nag ñoo tax ñu ne la ñu il faut ñu cadrer mbir mi du ne rek nañu ko ubbi buntu bu joyal boo xamante ñu ne ay wakaay leen ndax gaa yi fii sikk newul ne ñenn ñi dañ leen di gis ne ñoom la ñuy def ci yenn xabru yi ne ci bàmmeel yi xabru yi nekk ci yenn jàkkay waxuma la sax ci jàkkay même xabru rek bu ñu fa demee mooy shirk dëgg lañu fay def ñoom bu ñu demee boroom xabru bi lañuy ñaan ñaanuñu boroom bi subhaanahu wa taala te jàppam na ñoo xam ne sax jàpp nañ ne nekk ci seen xabru boo bële di fa moo gën nekk ci beneen bërëb di ñaan feneen ñoom loolu jàpp nañ boroom bi subhaanahu wa foofu kese am na ñoo xam ne jàpp nañ ne foofu kese sax lañ leen mën a nangu de te xam nga ne loolu nag vraiment loolu ngan di dérapage la te man naa dugal nag ci shirk la rawatina ba ñëw daal di koy def xiblaak yooyu loolu daal moo tax du bunt boo xam ne dañ naan ubbi leen ay wa encouvrer leen ci yéen ñëpp kon nag sayyidina Umar al-Faaruq radiyallahu anhu lii mu wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam nii ci Abdallah ibn Ubay al-Quran daal di ñëw ànd ak moom sayyidina Umar ndax parce que loolu la mooy loolu mu ngi ko jële ci géeju yonent bi alayhi salaatu wassalaam mi nga xam ne rahmatan lil aalamiin moom rahmatan li ummatihi wa lil aalamiin moom yërmande la ngir xeetam ak mbindeef yépp moo tax moom moom xatta munaafiquuna yi sax moom bu mënoon a am loo xamante ne nii ne am na loo xam ne bu ko ñaanee seen boroom daal di leen jéggal dina ko def waaye suñu boroom ne loolu nag bu ko defati de ndax gaa yi nii kafaru innahum kafaru ndax ñoom bu leen julli bul julleeti ci kenn ci ñoom ku masa faatoo ku faatooti wala taqumta bul taxaw xabri qabrihi bul taxaw jamais ci la nga xam ne mooy xabroom bu fa demati de bu fa dem buñ koy suul waaye it boo fekkee ñu suul ko ba pare bu fa dem ngir ziyaara wala dem julliwaat ko ci kawam noonu bu fa def dara ñooñu bu fa dem ndax innahum ndax yoo yële ci buur yàlla subhaanahu wa taala wa rasulihi ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam wa maatuuñu daal di faatu wa hum faasiqun te bi faatu mooy ay kàccoor lañ dañoo génn ci diine ji nekk ay yéefér yu mag mu ne walaa tu'jibka amwaaluhum wa awlaaduhum innamaa yuriidu allahu an yu'adhibahum bihaa fi dunyaa wa tazhaqa anfusuhum wa hum kaafiruun suñu boroom subhaanahu wa ta'aala da yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci aaya 85 bi mu ne ko walaa tu'jibka amwaaluhum bu mu la yéem di amwaaluhum seen alal yi ñoom al munaafiquuna al kibaar mu ne ko seen alal yii bu ñu la yéem jamais bul gis ñu bari le ba mu ba nga ba nga leen di yéem de ñoo ñii jaruñoo yéem ala tujibka amwaaluhum bu mu la yéem seen alal yi wa awlaaduhum ak seen alal yi mook seen doom yi innama boo gisee dëgg-dëgg boroom bi defal leen lii innama dëgg-dëgg yuriidu dafa nam allahu buur yàlla subhaanahu wa ta'ala an yu'adhibahum biha mu mbugal leen jaare ko ci seen alal yeeg seen doom yi fi dunya fii ci àddina wa tazhaqa anfusuhum seen bakkan yi daal di rot daal di faatu bu ñuy faatu fekk wahum te ñoom kaafiruuna ñu nekk li nga xam ne mooy ay yéefér boo seetloo ne aaya bii dafa niroog aaya cinquante cinq bi aaya bii dane lan déglul aaya bi li mu wax dane wala tu'jibuka amwaluhum wa awlaaduhum innama yuridu allahu an yu'adhibahum biha fi dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun muy aaya 85 déglul aaya 55 bi lim wax dane fala tu'jibka amwaluhum wala awlaaduhum innama yuridu allahu li yu'adhibahum biha fi dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun boo gisee quelque moo kese la ñu wute mooy ne aaya cinquante cinq bi falaa la wax aaya quatre-vingt-cinq bi mu ne walaa tonjibka fële dane fala tonjibka fii mu ne wala tonjibka bi mu waxee ci aaya cinquante cinq bi dane amwaalukum wala mu dugal fa wala awlaadukum ci aaya quatre-vingt-cinq bi moom dugalu ci laa dane rek am amwaaluhum wala non foofu dugalu falaa dane rek amwaaluhum wa awlaaduhum wala tu'jibuka amwaaluhum wa awlaaduhum innama yuridu llahu ci aaya cinquante cinq bi foofu dane innama yuridu llahu li yu'adhibahum ci aaya quatre-vingt-cinq bi mu ne innama yuridu llahu ay yu'adhibahum biha fi dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kaafiruun mooy li ci des ñoo ko bokkale moo tax daanaka lañ waxoon fee rek waxaat mooy kon suñu boroom subhaanahu wa ta'aala mu ne yonent bi alayhi wassalaam wala tu'jibka amwaaluhum wala wa awlaaduhum mu ne ko bu mu ñoom naafiq yi nga xamante ne comme Abdallah ibn Ubay fa wala tu'jibka bu mu ñu la yéem amwaaluhum seen alal yi ñuy drainer wa awlaaduhum ak seen doom yi nga xam ne ñoo nekk ci ci ci ci école yu baax yi wala seen doom yu bari yi nga xamante ne moom lañ am ku nekk am situation bu baax ñu ciy bànneexoo ak wanne way xool leen sama doom yi di ci taaroloo mu ne loolu bu ñu la worde innama dëgg-dëgg li am ba des mooy yuridullah buur yàlla subhaanahu wa taala dafa namm an yu'adhibahum mu bugal leen bihaa jaare ko ci seen alal yeeg seen doom yi bi fi duniyaa ci àddina gi wa tazhaqa buy génn mu génn anfusuhum seen bakkan yi wa hum fekk ñoom kaafiruuna ñu nekk ay yéefér mooy borom bi subhaanahu wa taala loxo ci poche la leen bëgg a jàpp léegi nag mu continuer ci aaya 86 mu wa ida unzilat suratun an aaminu billahi wa jaahidu ma rasulihi ista'dhanka ulul tawli minhum wa qaalu dharnaa nakum ma'al qaa'idin mu ne moom yonent mi alayhi salaatu wassalaam suñu boroom a ngi wax ba léegi jikkoy naafiq yi ak ni nga xamante ne di xaawi seen sutura ak ni nga xamante ne noonu lañu mel mu ne wa idaa unzilat suura bu ñu wàccee ab aaya bu ñu wàccee ab saaru alquran bu ñu wàccee dara ci alquran wàccee ab saar an nu wàcc loolu te dara suñu boroom taxul mu wàcce ko mooy ngir li nga xamante ne nii mooy ngir ñu daal di gëm loolu mooy ngir ñu gëm li nga xamante ne mooy laaya yooyu te daal koy doxal lan lañuy wax ñoom wajaahidu ay an aminu ngir ñu gëm buur yàlla wajaahidu aaya yooyu tamit di leen woo ñu gëm yàlla waaye di jihaad maa rasulihi yànd ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam istadanaka nga gis nag ca saase nga gis ñu lay ñaan digal ulu tawli mooy boroom alal yi ci ñoom seen kilifa yi ñu gën a nekk ñi gën a ponkale ci ñoom ñi nga xamante ne ñooy naafiq yi ñi nga xam ne ñooy seen kilifa yi nga gis leen ñu ñëw naan ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam wassalaam waay waay yonent bi alayhi salaatu wassalaam woon waay bàyyi ñu waay xaalu wa xaalu ñu naan ñu lay ñaan digal naan la wa xaalu di wax zar naa waaye tee ñoo bàyyi rek nakun ñu nekk ma'al qaa'idina ànd ak ñi nga xamante ne ñooy toog waaw mooy ñi nga xamante ne jox nu digal waaye ñu bañ a dem ci ci ci xare bi ndax kat dañoo am yoo xam ne ay yitte la ñu war a dox fii wala yoo xamante ne nii amuñu choix ngir bañ koo dox walla yoo xamante ne nii mënuñoo bañ a fekk ci dëkk bi kon nag waaye dee nga ñoo may rek ñu daal li fi toog <clears throat> voilà léegi ñoom lool la ñu doon wax mooy te loolu gisoon nañu ko mel ni al-Jadd ibn Qays doon wax naan naan naan yonent bi alayhi salaatu wassalaam waay waay jox ma ndigal waay <clears throat> ma toog wala taftinii te bu ma fitnaal di ma génne fële ndax man kat samay ñooñ xam nañ ne dama am faiblesse su jigéen te bu ma demee foofu damay ragal bu ma gisee les femmes byzantines ñoom ñu taaru ma ma gis ne nag war waa ah, du ma mën a muñ nag ba tàbbi ci njaaloo suñu borom subhaanahu ta'ala na loolu lépp dara mu ci ñoom loolu la de bu aaya wàccee di leen inciter ñoo gëm yàlla tey jihaad ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam seen première réaction mooy ñëw laaj si ndigal ngir ñu daal di leen ut ngaan uta di ut ngaanti ñoom surtout seen kilifa yu mag yi ñoo um, um, xaalu ñu naan darna waay yonent bi alayhi salaatu wassalaam doo ñu bàyyi rek nakun ñu bokk ma alqaaidiin ñi nga xam ne duñu dem suñu boroom ne bi an yakunu rabbihim fahum laa yafqahuun suñu boroom ne radu ñoom naafiq yi dañoo gërëm bi an yakunu ñu bokk nekk maal xawaalifi ñi nga xamante ne dañuy toog fii ci dëkk bi mënuñoo dem mooy boroom ngànt yi nga xam ne ñoom ñooñu suñu boroom subhaanahu wa taala moom moo leen moo leen bàyyi ngir ñu mën a toog fii jox leen digal ci ñu mën a toog ñoom ñu ne teeg ñoo bàyyeeg ñooñu rek kon nag suñu boroom ne ñoom ñoon lañu gërëm àndal nekkal ak ñoom ci dëkk bi yow nga dem xare ji nga dem au show ñoom ñu nekk fii nga xamante ne ci la ne bànneex yi am mu ne kon nag bi nga xam ne loolu lañu ñu gërëm wa tubi'a ala qulubihim suñu boroom subhaanahu wa taala daal di kaste seen xol yi ba ngëm ak lu mbaax dootu ju dugg fa hum looloo tax ñoom naafiq yi laa yafqahuuna dootuñu am dégg-dégg bu sew mooy fii mu ne loo wax ak ñoom duñu la gëm te tamit mënuñoo dégg li ñuy wax ndax kan naafiq moom moom ni muy xalaate ak ni nga xam ne noonu la jullit di xalaate dafa opposé wu dëgg dëgg dëgg mooy ndax ñoom seeni xalaat dafa wuteeg li nga xam ne mooy ak mbaax mooy jamais la booy xalaat yu baax moom moom day jàpp ne yow mii wéroo lool moo tax ndax loolu ñoom problème la boo xam ne suñu boroom subhaanahu wa ta'ala moom moo kaste seen xol yi ba ak mbaax du ci dugg mooloo tax ñoom nag mooy waxtu bi amu daal di kaste ala qulubihim ci seen kaw xol yi fa hum ñoom laa yafqahuna dootuñu dégg fiq kon nag mu ne lakinir rasul mu ne lool mooy naafiq yi bu saar wàccee wala aaya yuy wax ne wa gëm yàlla te jihaad ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñuy uti ngànt nekk foofu naan bàyyi ñu toog ak ñi ñi nga xam ne duñu dem bugom ko lool lañ gërëm suñu boroom ne ma kaste seen xol yi moo tax dootuñu dégg fiqaamuñ dégg-dégg bu sew mu ne ñooñu ñooy naafiq yi laakini rasul laakini rasul walladina aamanu maahu jaahadu bi amwaalihim wa anfusihim wa ulaa ulaa'ika lahumul xayraatu wa ulaa'ika humul muflihuun a'adda Allahu lahum jannaatin tajrii min tahtihaa al-anhaaru xaalidiina fiihaa dhalika al fawzu al azim suñu boroom ne laafiq yi mooy lële walaakini rasul waaye yonent bi alayhi salaatu di ndaw yàlla lii walladiina aamanu ak ñi nga xam ne ñoo ko gëm maahu ak moom ñoom defuñ ni naafiq yi hayhaat hayhaat jaahadu ñoom moom dañoo jaah bi amwaalihim ak seen alal wa anfusihim ak seen i ak seen bakkan mooy ba ma leen waxee jóg ñoom de joxe nañ gis nañu ñu mel mel ni ñoom abu aqil ñoom asim ibn adi ñoom abu abu xaysama waaye it gisoon nañu sayyidina abdurrahman ibn awf te waxoon nañ la ci waxu imaam al-waaqidi bi sanadin da'ifin waaye wax nañ la de toute façon même bu dee da'if loolu moom li mu wax noonu la demee mooy de toute façon loolu moom ñépp a ko xam ken sayyidina siddiq joxe na la mu amoon lépp sayyidina omar joxe xaaju alalam loolu moom mooy sikk newul ne est jaw jàpp nga ne xellu na yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci ghazwatu Tabuk di wax nit ñi joxe leen seen alal yi di soññu nit ñi tout le temps fu mu nekk di leen soññu di yéeg ci minbar yi naan leen joxe leen joxe leen ngir ci effort de guerre bi te Sayyidina Siddiq jëlul alalam def ci xam nga ne mooy premier joxekat mooy moom lépp lay joxe li mu yor Sayyidina Umar mu ne xaaj bi la joxe Sayyidina Abdurrahman gis nañ ne xaaj bi la joxe Ibn Awf radiyallahu ta'ala anhu waaye joxekat bu mag bi keroog mooy sayyidina Usmaan al-Mi'taa radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah saahibu jaysil ushra usra moom mi nga xamante ne mooy mujahhizu jaysil ushra moom mi nga xamante ne moo waajal li nga xam ne mooy armée boobu comme ni ñu ko gisa woon moom sayyidina Usmaan al-Mi'taa radiyallahu ta'ala anhu kon nag laakini rasul kantaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam sori nañu ak li naafiqi di doxal ñoom wag walladhiina aamanu moom daw yàlla li walladhiina aamanu ma'ahu ak ñi nga xam ne ñoo ak moom ñoom de jaahad wu jihaan nañu bi am waalihim ci seen alal yi keroog lu ñu am joxe na gisoon nañu Abu Aqil décarcassé wu na ci guddi gi ba liggéey ba am ñaari saa daal di jël benn bi ngir këram benn bi mu daal di indi ngir effort de guerre mu ne ñooñu kon noonu la ñu def waaye yamuñ joxe seen bakkan seen doole seen alal kese wa anfusihim ak seeni bakkan ndax dem nañu génn ñeeg mën a génn dem nañ ba Tabuk bu doon ne dañuy joxe seen bakkan looloo taxoon ñu dem fa ngir joxe seen bakkan suñu boroom nag ne wa ulaa'ika te ñoo ñëlay joxoñ leen joxoñ bu sori ndax yi nga xam ne mooy qualité yu kawe yi nga xam ne jikko yu kawe yi ñu ràngoo mu ne lahum ñeel na leen alxayraatu yiw yi wa ulaa'ika te ñoom ñële joxoñ leen joxoñ bu sori comme ni ñu wax léegi humul muflihun ñoom rekk ñooy ñi nga xam ne ñooy ñu texe nan lañu texee suñu boroom ni a'addallahu lahum ba ñu nekkee ñu texe nag a'addallahu lahum buur yàlla subhanahu subhaanahu wa la waajal na leen préparel na leen jannaatin tajri yoo xam ne dina daw min tahtiha ca ronam alanhaaru li nga xam ne mooy dex yi xaalidiina fiiha fa la ñuy béel fa la ñuy sax daalika foofale mooy fa la sax éternellement la ñuy ne àjjana amul ñu naan le héejje jógal nag léegi aljana jeex na lève-toi ay sors de la du paradis am xaalidiina fiiha fa la ñuy sax daalika te lii alfawzu mooy nga ñaay al aziim bu màgg màgg gi kon lii la leen suñu boroom subhaanahu wa ta'ala waajal muy waay ngëm yàlla yi nga xamante ne nii ñoom bu suñu boroom yégalee ne gëm leen ma tey jihaad ci sama yoon ñoom duñu dengi dengi tamit di ut ay ngàntaki waay waay nan laay def ba duma dem ak nan laay def ba mucc ci ay waay comme la naa naafiq ya doon wax rek ca suuratul ahzaab mu naan gaa yi gis nga naafiq yi de bu ñu sañoon buñu amoon pexe ni ñuy def mooy dañuy dem ca àll ba la ñuy dem dëkk de naan anam baayikum di laaj ci seeni xabaar nag naan gaa yi bu rukbaani rombee ñu naan way gaa yi naka waa Medina jot ngeen gaa yi ko waa naka la leen waa Ghatafan ak waa Quraysh ana naka lañ leen def bu ñu mënoon noonu la ñuy def de ci àll ba la ñuy dem di demander seeni seeni seeni xabaar naan way gaa fan lañ mujje waayow yonent bi alay waa Medina ñoom nan lañ mujjeeg waa Quraysh lool de bu ñu ko manoon noonu la ñuy def waaye nag moom naafiq yi wute nañu jullit ñi te pourtant ñii ñoo waroon a nekk modèle ci ñoom mu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak way ngëm yii ñu ne ñoom ci ñoom lañ bokk te waxuñu dëgg mooy sori nañ ko kon suñu boroom ne kon ñii nii ñooy waa ñoom ñii ñooy ñu gëm ñii di jihaad ak seen alal ak seen bakkan mu ne ñooñu la ulaayika lahumul ñoom ñoo am yiw yi te wa ulaayika humul muflihun ñoo ñi texe waajal na leen nag jannaati na aljana yoo xam ne dina daw ca seen ron alanhaar muy dex yi xaalidiina fiihaa fa la ñuy sax daalika loole alfawzul azim mooy ngañaay lu rëy yi inshaa allahu taala fii nañuy yem ci aaya 89 bi ci jataay bii di ñëw ñu daal di gis aaya 90 mooy fi suñu boroom subhaanahu wa ta'aala di waxe wa jaa al mu'adhdhiruuna min al liyudana lahum wa qa'ada alladina kadabu allaha wa rasulahu sayusibu alladina kafaru minhum adabun alim mooy ginnaaw bi mu waxee naafiq yi nga xam ne ñoo nekk Medina muy wax nag ne keroog Tabuk am na ñeneen ñoo xamante ne nii ci kaw-kaw yi lañ bokk jóge nale ñëw di ut si ngànt ngir yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di leen may ngànt ñu bañ a dem xoolaal boo seetloo mooy presque li xewoon rek ci fathu Makka mooy keroog bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam di mobiliser nit ñi tam waxoon ko ci suuratul fathi naan gaa yi dañuy ñëw di la ñaan ngant gaa yi sa yaquulu lakal muxallafuuna min al arab mooy gaa yooyu doon ngant te bañoon a dem ci arab yi léegi nag mu am nag ci arab yi mooy kaw kaw yi bu ñu la nee mooy arab yi mooy kaw kaw yi ñu dëkkoon ci àll bi di léegi nag ñoom bañ yëgee yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax nañ la ci ghazwatu Tabuk dafa yónne woon ay délégation ñu dem mobiliser yeneen jullit ñi ci goxu jullit ñi ngir ñu dem wax leen ne boo xamante ne nii day xare jeeg waa Byzance di Hiraql di Qaysar ngir ñu waajal ko waxoon nañ la sax yónne woon na ba Makkatal Mukarrama zaadaha Allahu tashrifan wa takrima naa le mu am nag ci kaw kaw yi nag ñoo xam ne ba ñu yëgee mbir mi ñu dikkal yonent bi alayhi salaatu wassalaam ngir ut ngànt